min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab arraabi'a cashar wa can Anas radiyallaahu canhu annahu qaala jaa salaasatu rahdin ilaa buyuuti azwaaji nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yas'aluuna an cibaadati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam falammaa uxbiruu ka'annahum taqaalluuhaa wa qaaluu ayna nahnu mina nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara qaala ahaduhum amaa amma ana fa usalli al-layla abadan wa qaala al-aakhar wa ana wa ana asuumu ad-dahra abadan wa laa aftiru wa qaala al-aakhar wa ana a'tazilu an-nisaa falaa atazawwaju abadan fajaa'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama ilayhim faqaala antumu allaziina qultum kaza wa kaza amaa wallaahi innii la axshaakum lillaahi wa atqaakum lahu laakinnii asuumu wa uftiru wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni muttafaqun alayhi kon al-imaamu an-Nawawiyu al-haafidu shaykhul islaam rahimahullahu ta'aala muy wax ci buntu bii nga xam ne moom mooy eh, bi muy présenté beneen garab ci toolu nit ñu sell ñi mooy di jublu ci jaamu yàlla yi li nga xamante ne nit ci du nekk ci ëppal du nekk ci gàttañ lu day yem waaw waaw wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata voilà boobu <laughs> laa doon seet keroog hein suñu boroom ne wa kadhalika naka noonee naka nii ja'alnakum laa leen def yéen xeet wi ngeen nekk ummatan xeet wasatan li nga xam ne mooy wi gën a diggu doomu wi diggu doomu ëppalu ngeen comme chrétiens yi parce que yi nan lañ ëppale wa rahbaniyatan abtada'uha ma katabnaha alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha suñu waroon newe ci suratul hadid gaa yi kat chrétiens yi ñoom ñoo créé luñ naan rahbaniya ne dañuy dogoog lépp ne dañuy jaamu yàlla lu bari lu leen yàlla daganal ñu xaraamal ko seen bopp aaye ko seen bopp privé ko seen bopp ngir ne dañuy jaamu yàlla suñu boroom ne maa katabnaha alayhim de loolu farataalu ma leen ko woon digalu ma leen ko woon sax ñoom nag dañ ko doon def nee nañ illa ibtigha ridwanillah lu dul am ngërëmu yàlla de lañ doon waaye fama rawa haqqa ri'ayatiha waaw daldi wuñ koy respecté sàmmonte woo ñoom lañ waxoon lañ ne woon moom la ñuy def dëgg dëgg nañ waroon a sàmmonteen moom waaw prêtrisme moom masuma leen koo wax mais ñoom ñoo ne dañ koy def mais mënuñ ko sax respecté parce que borom bi da leen a mooñaalewul noonu mooñalewul doomu aadama yooyu ñuy def xaraamal yu dagani ci seen bopp ne dama ciy jaar ci jaamu yàlla waaw parce que loolu mooy loolu day wane ne seen xam-xam des na waaye nag am nañ fugg bëgg jaamu yàlla quand même mais suuf ko lool kese du doy waaye yéen ñi yéen ñii ma def ummatan wasata melu ngeen ni beneen côté bi moo yahuud yi nga xam ne ñoom dañoo xam ba pare kàccoor waaw moom ñee moom ñàkk a ñàkk am xam-xam bu bari moo tax ñuy jéem a jaamu yàlla ci seenam xel ñee nag moom dañoo xam ba pare yahuud yi mais di jaar ci xam-xam ba ñu yor ngir wéccee ko mbiru àddina moo tax mu ne yaa ayyuhal ladina amanu inna kasiiran minal ahbaari <laughs> war ruhbaani la ya'kuluuna amwaalan naasi bil baatil gis nga li ëpp ci prêtre ci rabbin yi ak prêtre yi ndax prêtre yi seenu ñàkk xam tax na ci ñuy woote gaa yi xam nga wax nañ leen léegi ñoom li ñuy def ñoom làbbe façon yooyu euh, presbytis euh, lañ di woon sax Euh, éclasis éclasia écla éclé ecclésias xawmalam daaw na voilà ñoom prêtre yeeg rabbin yeeg non prêtre yi ak labbe yooyu ci seen ñàkk xam bopp ci la ñuy kiiwe tamit teg yoo xam ne nee nañ dañuy def rédemption gaa yi waaw ah, gaa yi boo defee say bàkkaar ba kii confession nga ñëw wax say bàkkaar am xaalis boo fa bàyyi ñoom ñu ne jéggal nañ la suñu boroom ne gis nga ñoom ak gaayale ak ak ramen yi la yàquluna wa waat naa ne dañuy lekk am waala naa si alalu nit ñi bil baatil ci jaaxaan waaw yahudi moom ñoom ak soxtu la lekk waaw ñuy ñëw xam ne lii la texte wax de ñoom ya ñoom yastaruna bihi samanan qalila dañ koy wéccoo ak njëg gu gu gu doyadi xam nga ne mos kàddu yàlla loo ko jënde jaru waaw am sa àddina moom la yeneen tubaab yi saa doon wax ci xeetu yi ah. waaw gaa yi ñuy jël lan di jaay seen diire ci poñeetum àddina mu doyadi waaw léegi ñooñu ñooñu ñoo xam dañoo ëppal nag. côté ba la kii xam ba pare doxewul xam-xamam kee ñàkk a xam-xam bu kii ba pare mais bëgg naa jaamu yàlla nee ñoom ñaar nit kenn newu ci ci yoon ki diggu doomu nag mooy kiy boole xam-xam bëgg jaamu yàlla waaye bu ànd ak xam-xam ndax lumière u xam-xam moo lay niital ndax ngay jaamoo yàlla ndax moo fi jaamoo yàlla loo xam ne dëppoowul ak li alquran wàcce li yonent ma saa saa jàngale yow sa sa yéene bu baax rek du doy déedéet il faut mu dëppook loolu waaw kon nag ah loolu mooy ummatan wasata moo tax yenent bari saa saa ne kon gardaaj joo leen ci xadis bi gisoon bi wees bu Sayyidatu Aisha premier xadis cent quarante-deux ah, téeméer ak ñeent fukki ñaar dee leen tegoo ci jëf yi lu ngeen attan ndax borom bi kat du dagg ak yoole gum leen di yoole fekk yéen a nekk ñuy jëf léegi mu ne waan anas léegi hadith bi ci tegu mooy say hadith eh, cent quarante trois téeméer ak ñeent fukk ñett mu ne waan anasin mu ngi koy jëli sayna anas ibn malik ibn nadr ibn damdam al ansari yu xadimu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam radiyallahu ta'ala anhu anas sayna anas ibn malik annahu qaala mu ne jaa salaasatu rahtin mu ne dafa am ñetti nit waaw yoo xam ne dañoo ñëw ilaa buyuuti azwaaji nabi ñëw ci néegu mooy këru néegu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy néegu soxnaam yi ñëw di laajte waaw xam nga ar-rahtu ci trois lay commencer jëm dix waaw an-nafaru commencé trois jëm neuf am na riwaay yoo xam ne lañ ne xam nga bii na ne raxtu nañ am yeneen yu ne nafaran min ashaabi nabi sallallahu alayhi am na nafaran kene benn mbooloo ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo ñëwoon waaw léegi ñooñu ñooy ñam am na riwaay yoo xamante ne dañu ne euh, ñëw na ci mursalu euh, Sa'id ibn al nga xam ne mooy sangu taabi'i yi moo ëpp njariñ ci taabi ci xeetu yonent bi alayhi salaam taabi'i yi moom la ci xam-xamam gën a tas waaw nga xam ne ku yéene woon ay mbir la baayam saxaaba la woon ci waa Banu Maxzum muy mbokk ci wàllu waaso ñoom euh, al arqam ibn abil arqam saxaaba boobu yonent bi alayhi salaatu salaam bañ nee Makka doon nekk këram doon jàngal saxaaba yi ci waa Banu Maxzum mooy tribu yi kàccoor bi <laughs> moom baayam baayam euh, ci ñooñ la bokk saxaaba la woon boo loo baay moom nii moo nettali keroog bi Abu Taalib di génn àddina baayam moo ko nettali Abu Taalib bi muy génn àddina Yonent alayhi salaatu salaam daa ñëw fekk fa Abu Jahl ak <laughs> <laughs> a woo Abu Taalib naan ko waxal kàddu boo xam ne rek boo ko waxee moom laa lay plaider sa kanamu borom ngir mu jéggal la Abu Jahl naan ko atarghabu an millati Abdil <laughs> Abu Taalib da jënde sa diine ma bàyyi bàyyi ji Abdul Muttalib waxu kii nii <laughs> ba noonu la génn àddina <laughs> moom Abdallah Abi Umayya Abdallah Abi Umayya moom sœuru yaay Ummu Salama la frère yaay Ummu Salama <laughs> sauf que yaayam moom yaayam bàjjanu Yonent bi la saa saa moom yaay Ummu Salama papa lañ tuub sax moom malgré ni aga garaawoon nag avant mais mujj na kii moo ko Abdallah ibn Zibara yooyu ñëpp tuum nañu ndeysaan te ñoo gënoon a garaaw gaa yooyu <laughs> comme quoi rek mooy yàlla moom ku ne lay gindi daal waaw mais Abdallah ibn Abi Umayya woon la màkk quoi mais mu jën a euh, moo Abu Jahl bàyyi kii nuñu euh, Sa'id ibn Musayyib moo la nettale xadiis ba Seydina Sa'id ibn Musayyib mi ay jaloore moom dafa bari quoi masha Allah masha Allah taalibe ñoom toog na toog na ci jàkk bi Seydina Omar di xutba fa bekk ay huit la am mu mokkal xutba bi d'un mooy da koo dégg rek mokkal lépp ñoom noonu lañ meloon voilà te jamono yi nga xam ne ci la fitna yu garaaw yi ame Medina gaa yi ñoom nga rek waa banu Umayyad yi euh, ñoom Yazid yàqkat yi ak ay mbokkam bañ ñee di yàq foofu moom teewu ko ñëw jàkka moom moo ne toog na quarante ans la wax wala vingt ans yoo xamante ne nii masula julli masula gis doq kenn lu dul doq imam bi loolu mooy kanamu xàq bi kese la doon nekk tout temps quarante waaw te masuñoo nodd mu fekk ko ci biti ci biti jàkka ji ci biir jàkka ji la koy fekk saa bu ñuy nodd ci biir loolu nag loolu mooy karaama dëgg dëgg dëgg gis nga yi gaa wax naan diw naaw na ci jawwu jeeg dox na ci géej géej mu ngay gis nga ñi xam dëgg xam nañ ne loolu moom du xaratu loolu loolu par ak li kee wax li Seydina Saïd ibn Musayyib def Allahu akbar mais ñi xamoon ñoom ñooy attardé wu sax ci yooyu quoi ay naaw na ci jaww ji ñuy attardé wu voilà ba am kay masha Allah di kii at bu nekk ak fooy waxe yi gaaruwaale ñoom sëriñ diw ndax gisoo gaa yi ñoom seen sëriñ def lu mel noonu lépp nekk ci biir gaaruwaal xanaa xamoo ne lool waxoon na <laughs> naa la fi am nga yenn yi sax ak ñàkk ñàkk sa àlluwaa guddul rek mais waxuma la dara waxuma la sa affaire kii ah sa culture générale bu guddoon li nga gis ngay liir lu bari ci euh, domaine u l'islam ak euh, li jëm ci wàllu boroom xam-xam yi seeni jaloore wax naa la fi keroog euh, Seydina Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbaahu al-Maghribi al-Sharif Sharif marocain bi turandoo maam Abdou moom la Seydil Hadji Malick tuddee maam Abdou ah, moom ad-Dabbaah wolof yi nag ñoo naan daa baax nee nañ daa baax la jóge ah turandoom de da baax lañ ko doon parce que dañ doon wulli der te loolu mooy arab <laughs> gaa yi nag moom ah comme quoi ñun les Maroc ñun daal ñun ñooy wolof daal <laughs> waaw turandoo moo jiitu sax ak Ahmadu Tijaani radiyallahu anhu <laughs> moom moo ak Abdul Aziz ad-Dabbaax Seydou Hadji Malick am doom tudde ko ko muy moom lañu xame maam Abdou nee naan da baax wolof yi nag waaw daa baax baax na moom mais jógewul foofu de da baax la mooy wullikatu der <laughs> kuy tani ay der <laughs> voilà moom wax naa fi keroog bi mu àndeek benn mbokkam ñuy doxantu dañ doxantu waa promener ci yàlla walla mais benn île buñ doon dem ci kaw ndox mi lañ jaar di dox te dañ doon promo ñoom ñoom julliwuñ woon sax mu ngi mel ne rek ma génn fii di promo ñoom waa ci <laughs> dox ci ndox mi ànd ak ndem defuñu moom moo tax bare la loolu yow nag boo ci dalee nekk di gaaruwaale ñoom diw ku mën na defar mooy yow da ngaa ñàkk xam quoi te xamoo lii karaama dëgg sax mooy lii lii lii lii Seydina Saïd ibn Musayyib def masoo gis dokk keneen ku dul imam bi mooy imam bi yow tout yaa ngi ci première sàpp bi te masuñoo nodd mu fekk la ci biti saa suñu noddee cinq julli yépp ci biir jàkka ñi la la fekk waaye loolu man à part moom xaw ma ci keneen ah non à moom xaw ma ci keneen waaw moo tax buñ la nee mooy sangu mooy moo moo gën a ëpp ndax bu dee euh, sangu tabiens yi mooy uways moo ci gën comme yeneen waaye saa saa wax mais kii moo ëpp njariñ ci xeet wi al-Qarni radiyallahu anhu moo tax xoolali ko yàlla yi defal bi gaa yi doon saccagé noonu di yàq Medina ak yooyu moom teewul na mu doon nekk ci jàkkaay yonent bi saa saa fa la nekk ah. bi heure nodd bu jotee ndax gaa yi ñu lu raw guerre civile la woon ah. di rey rek gaa yi di rey foofu rek saxaaba yu bari te leen faat moom mu ngi woon ci jàkk bi heure julli jot heure nodd ba waroon a nodd jot mu dégg nodd jóge ci xabru yonent bi alayhi salaatu salaam waaw mu dégg fa nodd gu génne foofu xam nga ne kooku lool kay lool c'est lool mooy karaama le fait que nekk ci lool loolu mooy dëgg-dëgg istiqaama tegu ci yoonu njub te doo ko liggéey waaye ñun léegi xamuñ yooyu quoi. waaw moo tax kuy jaamu yàlla ah, waaye day moom yaaram la ku baax la ndeysaan jàmbaar la mais nga ñuy woo ñu fi daraja yi nag ñuy woo ñoo xamante ni seen julli sax wóoru seenu mën a julli sax wóoru bu dee sax ñu koy def walla ñun dañuy font quoi kon Seyna euh, liñ doon sànq riwaaye boo xam ne Seyna Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi alayhi foofu da ne euh, euh, ñëw na tudd fa ne ñett ñooñu al imaam Abdurrazzaq as-San'aani rahimahullah moo ko tudd mu ne ñooñu Seydina Ali ibn Abi Taalib Abdallah ibn ibn al-As ak Seydina Usmaan ibn Maz'uun la woon ñetti ñooñu la waaye am na beneen boo xam ne al imaam Ibn Mardawayh moo ko solo boobu foofu dane Seydina dane Seydina Ali bokkoon na ci ci ay nit yoo xamante ne dañoo bëggoon a xaraamal ci seen bopp ay yenn bànneex yi boo demee ci asbaabu nuzul ba al imaam al Waaqidi boo ko al Waaqidi de imaam al Waaqidi mooy borom siira bi waaw siira wal maghaazi imaam bu bari nga xam ne daa bari lu mu riwaaya waaw <laughs> sëriñu al imaam Muhammad ibn Sa'd az-Zuhri borom at-Tabaqaat moo do moo ko doon bindal moo doon script du kooku de kii imaam al Waaqidi borom asbaabu nuzul ñuy xaw a kii alquran tuuri tafsir xam nañ ko ah mais nag indi fa sanad moom dane foofu eh, eh, fukk lañu boole Seydina Abu Bakar Seydina Omar Seydina Ali Seydina Ibn Mas'ud Seydina Abu Dhar Salim mawla Abu Hudayfa al-Miqdad Seydina Salman Abdullah ibn Amr ibn al-As ak Maqil ibn ak Seydina Maqil ak Seydina eh, Ousmane fañ daje woon mooy kër Seydina Ousmane ibn Maz'un ñu ne dañuy woor bëccëg gi di na di julli guddi gi te duñu nelaw ci lal duñu lekk yàpp te duñu jege benn jigéen te dañuy dem sax def comme li Seydina Usman bëggoon mooy def tabattul mooy dogug lépp dootul ngir dogog lépp ngir jaamu yàlla ba daanaka sax li tax muy am plaisir ci sëy sax da koy dindi benn yoon waaye loolu noonu dëgërul wax ji de toute façon daraa ci lii nii dëgërul en tout cas amul sax càllale euh, mooy wallahu taala alam lenn moom loolu moom loolu laa gëm mooy ku mel ni Seydina Abu Bakar ku mel ni Seydina Omar Seydina Ali ibn Abi Talib hatta Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ñoom ak li ñu xam ci yonent bi xam nañ ne loolu moom ñooñu moom loolu leen dal ko wax xam nañ ne loolu manula nekk ak jaamu yàlla bu jaar yoon dëgg la Seydina Usmaan ibn Maz'un bëggoon na ko bëggoon na def lu xaw a mel nii moo tax naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Usmaan an tabattul le Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas waxoon ne yeneen ma ne sa sab dafa tere Seydina Usmaan ibn Maz'un kenn foog ne fu ñu nee Usmaan rek ngeen foog ne benn Usmaan am ci saxaaba Usmaan yooyu ñoo bare bare bare saxaaba yi ah ñu bari lañ Seydina Usmaan ibn Maz'un mi moom lañ njëkk a suul Baqiya mooy premier saxaaba bu almeeru Baqiya moom lañ fa njëkk a suul waaw dafa teel a génn àddina bi ñu gàddaayee Makka la jógoon ci saxaaba yi jógoon Makka la muhaajiruuna mais bi ñu dafa fekk dafa teel a génn àddina Yonent Yàlla saa saa moom la njëkk denc foofu almeeru Baqiya mooy premier kuñ fa denc Seydina Usmaan boobu ibn Maz'un <laughs> moo jote woon ak Labid <laughs> Labid le grand poète <laughs> bi bi bi bi waa littérature xam waa adab ak ñoo xam Labid waaw Labid bi bi bi Labid ne ala kullu shay'in ma xala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ala kulli shay'in ma Allah baatilu mu na ko wax nga dëgg mu na ko wa kullu na'imin la mahalata za'ilu mu na ko waxoo dëgg nag Labid ne parce que Labid ñoom dañu ne woon genre eh, eh, ci yooyu mooy tey suñu suñu kii société léegi ñooy les grands médias ñi nga ne ñoo yor communication yi les télécoms tout bu doon tey naan ñoom orange la ah ñoom France Télécom ñooy nga xam ne ba pare yoraale média yi ay CNN ay Al yor yooyu yépp ay holding lañ yor moo gis ne ñooñu nga xam ne information bu jaar ci kaw ci ci àddina bi daanaka ñoom ñoo koy transmettre ay ay ay ay ay France euh, agence France Presse yu mel noonu la bi le le poète ci société waa Makka noonu la meloon. noonu lañ meloon dañu newoon ñoo xam ne daanaka seen wax gars yi duñ ko sax xaw duñ ko ñeme sax remettre en cause te dañ koy def sax ay ay proverbe seen seeni wax quoi mu newoon un grand poète léegi mu ñëw Makka dëkkuloo Makka nag mu ñëw fa te ñoo bu ma soon a ñëw fenn ñépp leen di géewal mu bokk ci al mu'allaqat as-sab'a yi ñi waa ladab di wax naan seeni seeni poème dafa kawe woon ba dañ koo jëloon lonkoon ko ci kaaba ji waaw tellement dafa da doon représenté wu la langue arabe alhamdulillah ñoom imru imrul qais ah ñoom Antara ibn Shaddad Antara tudd nañ ko fi keroog bi ñuy tudd Seydina Hudayfa naan ñoom ñoo bokkoon tribu ah ñoom Zuhayr ibn Abi Sulma ak Tarafatu ibn al-Abd ak ñoom Labid mii ci la Labid léegi da ne ndax baytu boobu daf commencé ne. alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee na lépp lépp rek lu dul yàlla neen la mu ñëw Quraysh ci kaaba gi di ko wax waa Quraysh yëpp ñoom Abu Jahl ñoom Abu Lahab ñoom gaa yooyu wër ko waaw léegi mu wax gaa yi ko Seydina Usmaan ibn Maz'un ne ko wax nga dëgg mu continuer waaw lépp lu dul yàlla moom neen la mu ne waaye bépp kii bépp euh, xéewal foo jaar dina jeex mu ne ko nag tey waxu lii moom waxu dëgg parce que xéewalu àjjana du jeex labit <laughs> ne eh we mais yéen waa Makka kañ ngeen am problème yéen nan laa man nan laay taxawee di wax samay di décliner samay weer am ku jóg naan ma li ngay wax du noonu ci la benn waaye ñëw tiim sa tege say naa Usmaan daal di koy mbekkee tël daal di koy aj waaw mooy Seydina Usmaan boobu la Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waaw dëkk la abo doon naroon na def lu ba yeneen tamit saa saa daal lu koy ci ñoom la bokkoon loolu gëmu ko voilà de façon riwaay yi eh, defe na deme noonu surtout bu imaam al bi rahmatullahi alayhi ah, ah, kene eh, ñoom lool lañ naroon def mooy dañoo doon tere seen bopp dañoo ñëw nag ne rahtun kon ila buyuti azwaajin nabi dañoo ñëwoon ci këru soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir lan yasaluna an ibadati nabi ngir laaj soxnaam yi mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam nan lay jaamoo yàlla ci kër gi waaw comme li ci biti ñoom xam nañ ko dan lay nekk ci jàkka yeeg ak yooyu ak feneen ak feneen mais am na yoo xam ne ñi ab ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom intimité rek ko ko mën a xam mooy lan lay jullee yenn kii dëgg la sëy naa Seydina Xudayfa keroog radiyallahu anhu nee na man julli naa yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy julli naa fi la guddi mu tari Baqara ma naan ah xam naa da koy xaaj ñaar mu avancé continuer ba jeex ma ne waaye yonent saa saam de xanaa day bu euh, continuer waaw jàng suuratu nisaa yi ma ne ah xanaa nag ci lay mu teg ci Ali Imran ah, <laughs> waaw bu ko nu <laughs> ko dégg ko Ibn Mas'ud nee mat gis nañ ko fi tamit julli naa yonent waaye saa saam ñuy naafila guddi affaire bi gudd gudd koo xam ne tuutee des ba may xaw a njortu def lu yow ñaa nga du noonu ah taalib yi nekk loolu loolu rek mu ne ah xanaa ma toog bàyyi ko mu continué waaw tellement affaire bi dafa guddoon kon mooy ñooñu am na dëgg la yonent ma ne saa saa am na yoo xamante ne euh, day doon yenn saxaaba yi dañ doon nekk dañ doon julli guddi mais loolu occasionnellement la du tout le temps mais ñi ñuy dundal mooy soxnaam yi ñuy dundal tout le temps nag nan lay doon loolu lañ bëggoon a xam léegi nag biñ ñëwee ñu laaj. nan lay jaamoo yàlla ci euh, moom yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag ah ñu nettali wax leen ne leen soxnaam yi yañ laajoon ne leen fa fa lamma uxbiru bañ leen ko xabaaree ka annahum daal mbir mi dañ koo néewal quoi dañu jàpp ne loolu bariwul xam nga yonent maximum lu mu doon julli guddi onze rakka yenn yi dañ naan la neuf mooy neuf yi boo ci tegee safaak witar moom la doon jullee yenn yi waaw neuf onze ak unité treize mais du ci du ko dépasser te loolu mooy li nga xamante ne nii safaak witar yi koor ak ñàkk koor nag moom doon loon dépasser loolu léegi bon gaa yi nag que ne euh, loolu da ci nelaw dina ci nelaw dina yeewu buy waaj bu fajar di waaye jot ak yu mel noonu ak yu mel noonu léegi nag euh, ñoom nag ñu jàpp ne daal ka annahum taqalluha mel ni daal affaire bi dañ koo néewal quoi dañoo jàpp ne lii daal ah waa ci ah mooy mooy ñoom daal gis nañ ne dese naa bari waaw wa qaalu ñu ne ay nahnu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaw loolu ñun ñun moom yonente bi alayhi salaam moom mën naa def lu tool nii parce que moom fa mu toll la tax waaw wa qad ghufira lahu lu tax wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ndax moom jéggal nañ ko li jiitu ak li mujj ci ay bàkkaar waaw comme si ñoom dañoo jàpp ne ku yàlla jéggal say yépp bàkkaar mooy jarul yenn jaamu yàlla yu métti yee métti yow moom jarul nga ciy sonn mais yeneen ñi nga xamante ne nag ñoom kenn jéggul leen seen bàkkaaru jiite ju njëkk yooyu ñoom ñoo waroon a gën a def effort <laughs> waaw léegi qaal ahaduhum léegi nag ci kaw noonu kenn léegi nag ñu commencé nag war a jël ay décision nag mooy ay résolution quoi qaal ahaduhum kenn ci ñoom ne waaw ama ana amma ana kanta man moom fa usalli layla abada man moom damay léegi moom damay julli guddi saa ne mooy naafila guddi moom guddi gi yépp laa julli non man moom damay damay dëkki naafila waaw loolu benn wax la moo am ñi rek moo tax lii li gën a dëgër sax ñett lañ même bu deen am na riwaay yu naan euh, ëpp nañ diis mais loolu laa lay wax ne euh, imaam al-Wahidi moo ko wax te loolu amul sanad waaw lii daal moom li leer fii mooy salaasatu raxtin te wax na ku nekk li mu wax waaw wala bu dee ëpp nañ lool ñu ne waaw dañoo divisé wu ci ñetti parti mais daal li gën leer leer wallahu alam mooy ñett lañ woon léegi kon kenn ki wax na li muy wax ne man daal damay julli gulli guddi rek abadan ba faw dootuma arrêté wa qaala al aaxaru ki ci def ne wa ana asumu dahra man nag moom damay woor sama giirum dund léegi woor rek abadan wala uftir te du ma dog waaw mooy damay woor te du ma dog loolu mooy lan wooru naafile moom ci laay dëkk damay woor rek di euh, ma doon ma dog loolu nag boroom xam-xam ne am na naan dañoo bëgg def sardu mooy di woor saa ba ba dog jot doo dog nga jokkale ko beneen bi loolu yonent ma ne saa da leen ko doon tere saxaaba yi radiyallahu anhum ne mais yonent bi saa saa yow dañ ñoo ne buñ ko def mais gis nañ nga koy def mu ne leen man meluma nii yéen man abitu inda rabbi man damay fanaan damay fanaan fa sama borom moo may leel di ma nàndal te loolu ñépp xam nañ ne du yonent bi saa saa day yëkkati ku nekk foo xam ne fa la yàlla nekk muy nelaw foofu yàlla di ko jox lekk ak naan non loolu ñépp xam nañ ko loolu mooy war <laughs> loolu lépp day ware ne <laughs> borom bi du daa am bërëb boo xam ne fa ngay mu ngi doon wax naan euh, malaaka yi nga xam ne ñoo nekk fa sa borom waaw waaw innal ladina